A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ci wufuut yi ba léegi gisoon nañu te jeexaloon nañu duna Najraan muy délégation wu waa Najraan gisoon nañu tarjama as-sayyidu ak al-aaqib gisoon nañu ñu àndaloon abul xaarisa ibn alqama radiyallahu taala an al jamii gisoon nañ ne it waa ahlu najran du ñoom ñépp a tuuboon moo taxoon mu defoon ak ñoom ay conseil ay accord yoo xamante ne nii saxal nañ leen ci ñu nekk ci liñ ne waaye ñu joxe jizya waaye ñu joxe li nga xamante ne mooy jizya ak li nga xamante ne mooy façon impôt yi waroon a joxe mu yónni woon seydina Aamir ibn al Abu Ubayda radiyallahu anhu ngir mu dem jëli yoo yële ginnaaw gi comme ni ñu koy tuddee insha allah ba jëli zakat yi jotee mu yónni fa seydina ali ibn abi taalib pour ña gëm ca ñoom waaye jëlaale jizya ba ca ña nga xam ne ñooy nasaaraawu najraan tey insha allah comme ni ñu ko digga woon ñu war a gis beneen wafd gisaat yenn wafd yoo xam ne ñoo ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ ko bi muy jeexal ñu war a gis quduumu Waa'il ibn ibn Hujr radiyallahu anhu wa ardaahu jóge minal yaman précisément min Hadramawt min Hadramawt mu ngi tuddoon Waa'il ibn Hujr ibn Sa'd dàkkantalem newoon Abu Hunayda alxadramiyu abu hunayda alxadrami am nañu ne am nañu ne waa'il ibn xujr ibn rabi'a ibn waa'il alxadrami waa'il di doomi xujr alxujr di doomi rabia rabia di doomi waa'il alxadramiyu ko joowoon xadramawt loolu la boroom al isti'aab wax di al imaam ibn abdilbar al andalusiyu radiyallahu anhu kanta boroom al isti boroom siyaru a'laami nubalaa di al imaam al addahabiyu raxmatullah aleyhi dana waail ibnu xujr ibn saad waail di doomu xujr di doomi saad dakkantalam di abu hunayda alxadramiyu axadul ashraafi kaana sayida qawme lahu wifaada wa soxba wa riwaaya loolu la ci teg moom boroom al siyar al a'laam li imaam ad-Dahabi rahmatullah alayhi mu ne ahadul ashraaf bokkoon na moom seydina Waa'il ibn Hujr kenn la woon ci sang yi ci noble yi kaana sayyida qawmi moom moo doon sangu waa ñoñam mu ne lahu wifaada ñeel na ko ak laxas gu mu laxas ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di délégué wa ba ñeel na ko tamit li nga xam ne mooy ak àndandoo ak aleyhi salaatu wassalaam wa riwaaya te solo na ci moom seydina Waa'il ibn Hujr radiyallahu taala anhu nettaleem mu ngi tàmbale ci jamonoy wufuud yi muy delegation yi doon ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam al imaam al Bayhaqiyu raxmatullaahi aleyhi dafa solo ci dalaa'ilu nubuwa naka noonu al imaamul buxaariyu lu ko jiitu ci at taarixul kabiir al imaam al bazaar naka noonu tudd na solo na lii ak imaam al tabaraaniyu raxmatullaahi alal jamii dikkug seydina waa'il ci yonent mi alayhi salaatu ak ni mu tuube al imaam a al imaam al bayhaqiyu dafa def baabu quduumi waa'il ibn xujr baabu quduumi waa'il ibn xujr bunta ngi dëgmaluk seydina waa'il ibn xujr du ibn xajar du doomu du ibn xijr ibn xujr ibn xujr waa ilu waa ilu ibn xujr moom càllaleem imaam al bayhaqi dane dakara muhammad ibn xujr an saciid ibn abdil jabbaar ibn waa'il ibn xujr an abiihi an Abdil Jabbaari an ummihi ummu Yaxya an Waa'il ibn Hujr an Hujrin annahu qaal. Seydina Abu Bakr al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne dakara Muhammad ibn Hujr mu ne Muhammad ibn Hujr dafa tudd ne an Saciid ibn Abdil Jabbaar ibn Waa'il ibn Hujr ñii famiwam la an Sa'id ibn Abdil Jabbar Sa'id jële ci di doomi Abdil Jabbar Abdil moom di doomi Wa'il ibn Hujr an ci baayam da Abdil Jabbar Abdul Jabbar Abdul Jabbar jële ci an ummihi mu jële ci yaayam di ummu Yaxya la yaayam tuddoon an Wa'il ibn Hujr yaayam moo nettali jële ci boroom këram di baayu ki nga xam ne mooy doom ji ni Abdul Jabbar seydna waa'il mu ne balaganaa duhuuru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ana fi mulkin fi mulkin azimin wa taacatin azima fa rafadtu daalika wa ragibtu fi llahi wa fi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi diinihi mu ne balaganaa daf ñoo jote fekk lan moo ñu jote feeñuk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak wooteem ay mbiram moo ñu jote fekk wa ana man waa'il fii mulkin azim maa ngi ci nguur gu rëy rëy rëy rëy gu màgg màgg màgg wa atin ak topp goo xam ne la ma samay administré doon topp azima gu màgg yi waaw ndax moom Waa'il ci famille wu buur la bokk moom baayam buur la woon ci buuru arab yoo yële moom ci la bokkoon moom mii ci héritier yi la bokkoon ci prince héritier yi nee na ba ñuy ba ñu xabaaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay mbiram di dikkee man ci loolu la ma fekkoon waaw nekk ci rafaahiyatu nguur waaw nekk ci li nga xam ne la majesté de la royauté ak bànneex yaag la ak dag yaag ak pouvoir ba ak doole ya jam àndal waaye daal bi mu bi ma yëgee loolu mais nag ñoom bi ñuy yëg mbiru yonent bi alayhi salaatu mooy pa bañ koy dóora yónni ba mu nee Makka lañ ko yëg non lii mooy jamono yuufuut yi fa la mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam gina siiwe ndax après fatxu Makka parce bi fatxu Makka amee comme que Makka ñépp a fa doon dem caara bi mu leer leen ne at mii moom jeex na ña doon jiite aj ga di waa Quraysh kat abu sufiana wa xisbu mbir ya deñ na seen loxo ndax léegi jullit ñaa ko yor loolu moo gën a tax mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam siiw te loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam xamoon moo tax ane ba mu yónnee Seydina Abu Bakar radiyallahu ngir mu dem jiite ci ajja ba suuratu baraa aaya ca wàccoon mu wax Seydina Ali radiyallahu mu dem jàng ko foofu bu ko defee ñépp yëg ko ca ujaaj ya ca ay Arafat ak ay Minan ak yooyu waaw léegi kon mooy moom ñoom yëg nañ ci liñ yége ne ah waa Makka rotuñ ci la ko xabaaru yonent bi alayhi salaatu salaam dikkale nee na nag bi mu demee noonu nag farafattu zaalika gis nga nguur gu màgg gi ma newe woon ak topp gu màgg gi ma samay administré doon topp ñi ma nga xam ne maa leen jiite ak ñi nga xam ne ñun suñu famille c'est une famille royale waaw këru buur la woon ay buur lañu woon nit ñu màggale woon ak nit ñu doon toppe waaw nee na loolu lépp nag ma daldi koy bañ ba lépp wa raghibtu fillaahi wa fi rasuulihi wa fi diinihi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ma xemmeem ba fa loolu lépp xemmeem ci buur yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ak diineem ji di lislaam loolu daal laa xemme ma génn ci nguur waaw génn ci facilité ngir dem di dugg ci diine joo xam ne xamaguma ko waaye xam naa ne daal diinullahi azza wa ak wa rasulihi alayhi salaatu wassalaam daal moo gën ko waa noonu la laxase jóge fa mu newoon waaw jóge fa mu newoon ca yaman waaw ca Hadramawt Hadramawt dëkk bu siiw la ba léegi ci yaman Hadramawt ku fa dëkk lañ naan alxadra duñ la wax alxadramawti de <laughs> alxadrami waaw Hadramawt waaw léegi mu ne nag ma di ñëw nag fa ci yonent bi alayhi salaatu salaam ma laxas dem hmm? boo seetloo gis nga histoire nii moom xaw na wuteeg am na ko ñu gisoon koo xam ne mbiram it nii la xawoon a mel ci ay bànneex la ne woon ay presque nguur moom doonul woon buur waaye presque loolu lañ ko jàppe woon ba mu ñëwee traitement ba yonent bi aleyhi salaatu salaam doxale woon ak moom ah lu raw lool lu mel noonu te xaw ëpp lool tuuti la doxale kii parce xam na ne ñi ay nit lañ yoo xam ne niti nguur lañu mu doon Seydina Adi ibn Xaatim keroog ba mu dawee dem Sham ba sëram bañ jàppoon beneen bi ne am moom la bàjjanam la amatuhu ba mu demee fekk ko foofu la ñu libéré yonent ma lay saa saab ko mu dem fa ngir réprimander ko ngir dugg ko ndax lim daw bàyyi ko fa bañ jàpp ko prisonnier ba mu ñëwee di tuub si yonent ma lay saa saab gis nga doxali bu particulier bi mu doxalee nag moom muy ñëw jël ne ko jël yéreem jël njegenaay ne ko toogal waaw ma ne ko déet mukk yaa ciy toog mu ne ma déedéet yow yaa ciy toog ma wax wax mu ne ma maa ciy toog ma toog ci moom mu toog ci suuf ma ne waay <laughs> waaw parce ñoom ay niti nguur lañu te lool lañ xamoon yonent bi aleyhi salaatu mi jàngale anzilu naasa manazilahum kama fi muqaddimati saxiixi abul xuseyni al imaamu muslim bnu alxajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aley moom mi jàngal nit ñi ne wàcce leen nit ñi seen place dee leen wàcce nit ñi li nga xamante ne mooy seen place mu daldi leen mu daldi doxale noonu ci teral gi mu leen teral ndax ñoom loolooy seen place mooy ay nit lañ ñoo xam ne ñu màgg lañu ca seeni ñoñ seydina Waa'il ibn Hujr nee na mu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam jóge Hadramawt nee na fa lamma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam axbarani bi maqdami qabla an aqdima bi salaasin waaw nee na bi ma agsee dëgmal agsi Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nee na am ci saxaaba yi radiyallahu anhu anhum ku ma nettali ne ma wala sa lenn ci saxaaba yi nettali ma ne ma ne yow de laata ngay ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na bégal nañu ne nañu bég ci dëgmalu ko waa ilum nu xujur mu ngi ñëw mu ngi ci yoon bi di ñëw laata may ak mal laata may dëgmal laata may agsi trois jours avant may dëgmal wax na ma lañu ko wax waaw trois jours laata may ñuy dëgmal lañu wax loolee léegi ah, nee na bi ma agsee nag fa lamma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallamtu alayhi fa radda alayhi bi ma duggee agsi ci bi alayhi salaatu salaam dama koo nuyu mu daal di may fay nuyoo wa basata li ridaa ridaa wa ajlasani alayhi yéeréem la jël yéeréem yéeréem yéere xam nga ridaa ak izaar isaar mooy bii féete suuf rida mooy féete kaw mu jël làmbaayu kawam la dindi moom alayhi salaatu wassalaam daal di ma koy lalal wa ajlasani alayhi mu toogloo ma ci ne ma toogal fii te lii ci jàkka ji laa du këram xam nga sa Sa'id euh, ke euh, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu moom day ñëw ci jàkka ji yonent mi alayhi salaam teral ko fa ba pare ñu dem mu ne ko ñuy dem kër nee na maa ngi romb benn jigéen taxawloo ko di wax ak moom ma ne hé kii du buur de parce que kii bu doon buur lii du am ak ana garde yi nee na bañ demee këram ma mu dugg ma dugg ci la jëlub njegenaay lu nooy ne ma toogal ma ne ko mukk yaa ciy toog mu ne ma mukk yaa ciy toog ma wax wax mu ne ma maa ciy toog ma toog ci ma foog ne fu ne lay toog moom mu toog ci suuf si <laughs> di waxtaan ak man waxtaan woo wële wu am solo woo wële <laughs> kii nag bi mu ci jàkke ji ci jàkke ji la jële ridaa am làmbaayu kawam daal di koy lalal ñépp di gis du nit ñépp nekk jàkka ci di ko gis amoon am na ci benn riwaay boo xam ne nee na bi ma ñëwee ba kii yonent mi aleyhi dafa woote dane as-salaat dafa woote noddukat bi ne as-salaatu jaami'a ci riwaay imaam at-Tabaraani du nuudiya as-salaatu jaami'a li yajtami'a an-naasu sururan bi quduumi Waa'il ibn Hujr ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañoo woote as-salaatu jaami'a am nga salaatu jaami'a waxoon naa lool moom boo xam ne man moom déggatuma masuma koo dégg sax <laughs> waaw benn jàkka bu ñu naan as-salaatu jaami'a man de masuma koo yi rekk laa amaana nag sama classe geeg yooyu bu dee ñi ci yor jàkkaak ñiy toppatoo yooyu xam naa dañu koo xamut a ah, wala sax xam nañ ko waaye amaan dañoo foog ne concerné wuñu ndax bu mbir mu rëy xewoon mais du heure julli boobu kenn du dem du noddu dañ naan as-salaatu jaami'a bu ko defee nit ñépp ñëw ko dégg rek xam ne mbir mu màgg am na lu ñu war a yëgle waaw bu jaree luñ jóg léegi rek la ko ñu def ko nee na loolu lañ wax waaye noddukat bi loolu nit ñépp ñëw ngir lan ngir ñu bëgg ci dëgmalu ak sekk ki nga xam ne mooy waa ilum na xujuru man ngir nit ñi la yej tami an naasa naasu ngir nit ñi dajalo suruuran ndax bëgg bi xuduumi waa ilum na xujuru ila rasulillah ci dëgmalu seydinaa waa ilum na xujuru ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon bi ma agsee ma nuyu ko ah sallamtu alayhi ma nuyu ko mu daal di may mu lalal ma rida om mooy e, e, e, làbbaayu kaw mu dindi ko lalal ma ko ne ma wa ajlasani alayhi mu ne ma toogal ci lii ñépp di xool ci jàkka ji bi mu defee loolu summa sa'ida bara ci jàkka ji la de bu Medina bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw yeneen yonent ma lay saa saam yéeg ci minbar bi bi mu defee loolu ba toogloo après wa aq'adani maa mu toogloo ma ci wetam toogloo ma ak moom la def bi mu fi mu lal mooy fi mu lal dafa lal toogloo ma ci wetam wa rafa'a yadayhi wa hamida wa athna alayhi wa salla ala an-nabi sallallahu wa sallam wajtama annaasu ilayhi fa qaala lahum nee na moom Seydina euh, euh, kii Waa'il ibn Hujr mu ne yeneen tamit saa saa gis nga ci bar bi la ma tegal affaire ma toog ma toog ci wetam après mu mu mu wa rafa'a yadayhi mu ngi yëkkati loxo yi nag di ñaan kontaan di sant borom bi subhaanahu wa ta'aala wa hamida mu sant buur yàlla wa asnaa alayhi bàkk ko. wa salla ala nabi mu julli ci boppam julli ci yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy comme bu doon commencé xutba fekk nit ñu bari ñu ngi ci jàkka ji nit ñi fees nañ del ci jàkka ji fa qaala lahum yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kon parce que salaatu boo ko waxee nit ñi ñëw doo ñëw ñu ñëw nga naan bon non mooy da ngay def day fekk discours ak loo xam ne ñépp a ko war a yëg xamal leen ko waaw te lu màgg lay doon du nekk ay. bon asalaatu jaamia gaa yi ñëw nga naan leen mais gisu ngeen fii sama portable bu réer ah non loolu moom kenn du ci asalaatu jaamia suwaay hey même bu dee ay imam imam quand bul woo nit ñi ba ñëw yow premièrement nashdu dall fil masjid yi ngay def da ngay wër lu réer ci jàkka ji <laughs> lu la mbooloo mi war a wax ah ak ah, gaa yi <laughs> ah lan lañ ko war a wax ah laa raddaha llahu ilayk innal masajida lam tub li hada ah loolu de lañ yonente mi aleyi salaatu salaam waxoon de ah bu dee sunna la ñuy doxal yàlla <laughs> na bu la ko yàlla delloo ndax jàkke yi kenn ko tabaxul ngir lii innal masajida ndax dëgg-dëgg jàkke yi lam tub li hada kenn ko fi tabaxul ngir seen lii di wër di wër ngay gëléem yu réer kon salaatu assalaatu jaami'a lu am solo yonent bi alayhi salaatu salaam daal di sant yàlla bàkk ko daal di julli ci boppam mu ne ay yaa ayyuhan naas éeyéen nit ñi hàdda Waa'il ibn Hujr mu ne yéen nit kii ngeen gis Waa'il ibn Hujr qad ataakum ibn Hujrin qad ataakum min ardin ba'iida min Hadramawt taa'ian ghayra mukrah raagiban fi llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi diini baytihi ha wa fi diini wa fi diini nabiyyihi baqiyata abnaa almuluuki baqiyata abnaa ilmuluuki voilà loolu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi hada Waa'il ibn Hujr mu ne hada kii Waa'il ibn Hujr kii mooy Waa'il di doomu Hujr waaw ataakum min ardin ba'ida dikk na nag gis nga ni koy gis nii suuf su sori la jóge fu sori la jóge qad ataakum dikkal na min ardin ba'ida ci suuf soo xam ne su sori waaw mooy jógewul bu ci ci eh, ci wet gi de fii nii fu soriwul de fu sori la jóge min Hadramawt Hadramawt la jóge waaw gis nga teralaate teral kilifa ak teral gan waaw ak koo xam ne dafa ñëw ngir nan ta'ian gis nga bi mu ñëwee nag ñëwam ji ta'ian yeneen time lay saar saar mooy wax ay mbiram moom <laughs> voilà moom mu ngi ñëw neewu ko lan moo leen di lan moo tax nga ñëw nan nga ñëwee d'ailleurs laata muy ñëw trois jours avant ne bégal na leen ne waa ilum no xojru mu ngi ñëw waaw ñii ñoo jara defal ab ab ab ab ab ab ab kii bu mag te rëy waaw mais accueillir ay jouekatu film ñépp génn loolu moom caaxaan la dëkk bi yépp génn ñu baare tali bi yépp ndax la dañuy accueillir ku sàggan ah accueillir ku sàggan nag ña koy accueillir kon dañoo war a sàggan moo tax waaw waaw ndax xamuñ dayoy ala qadri ahlil azmi tati al wa tati ala qadri ahlil kiramil makarimu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne leen nag moom mii ataakum min ardin ba'ida min Hadramawt da leen a dikkal jóge ci suuf su soori min Hadramawt jóge Hadramawt taa'ian ghayra mukrah ko forcéwul nekk moom da def ci coobarewu mooy moom la neex mu jóge foofu kite nguur ghayra ko forcéwul bundu xataaluñ ko foofu de ca ruwaayatu ba mu ne woon principauté ga mu ne woon fa ne woon suuf sa mu ne woon ne woon ci nguur kenn bundu ko ngir mu génn fa waaw waaye daf ko neex mu délaissé yépp daldi ñëw kon lu ko fi indi yonent mi alei satu mu ne raaxiban fillaahi wa rasuuli wa fi diini nabiyi mu ne lenn rekk ko tax a jóg nag mooy xemmeem ak sopp gu mu sopp bëgg gu mu bëgg buur yàlla moo ko tax a jóg laay bi seede rëy de yonent ma lay sa saam seedeel nit ni kii moom sopp yàlla bëgg a tax mu ñëw <laughs> loolu du ko seedeel ku ne ah ah non non non bu kenn foog yonent ma lay sa saam xamul mu jaamala de ci caaxaan ah non jamais loolu ñun ñëpp war na loolu loolu loolu c'est une évidence waaw mooy jamais muy raggal gannaaw kenn caaxaan ne ci caaxaan mu la ci non non non non. laa ilaha illa allah kaana yuhibbu lillah wa yaghdabu lillah da doon sopp ngir yàlla da doon mer ngir yàlla kenn bu kenn yaakaar nag di nga nekk ci lu naqar yàlla nga ñëw mu lay kii di nooyal aka di la rangal sa gannaaw jamais waaw da ngay gis mu mer bu gisee ñu xotti xormaay yàlla yi wala mu gis shariat yàlla wi am ku ciy war a teggi dara wala mu ciy wax dara gisoon nañ Seydina Usaama pourtant alxibbu ibnu lxibbi di soppeem bi di doomi soppeem bu mag bi Seydina Zayd ibnu Haarisa radiyallahu anhuma waaye keroog ba mu ñëwee ca xaadisatul mar'atul maxzuumiyya xaadisatul mar'atil maxzuumiyyati ah keroog ba mu ñëwee ngir intervenir ca mbiru ndaw soo sële bokkoon ci waa Banu Maxzuum daldi woon jël sàcc yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu koy sopp sopp dafa mer ne ko ak tashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama waaw ne ko ndax dangay jéem a intervenir di ñaan intervention di ñaan ñu ràmm ci lan pen boo xam ne ci penu yàlla yi yàlla teg la mu mer wax la mu waxoon ba wa aymullah balam bu ca tegoon aleyhi salaatu wassalaam kon du mujaamala kenn waaw ci caaxaan yi mukk <laughs> mu seedeel Seydina Wa'il ibn Hujr ne kooku moom li ko fi moom mii li ko fi indi mooy lee dara sopp buur yàlla sopp ndawam beeg diineem alayhi salaatu wassalaam loolu kese ko fi indi moo tax mu génn ca nguur gëm ne woon kan moo pare ci lool <laughs> bari na ñu bari lii seen obstacle mooy avantage yi ñu ne ñoom dañoo àggul sax ci li kiy àggoon ñooy duñu buur te xam nga buur lu mu doon tekki jamono yooyu il faut pas ñu koy jàppe comme léegi ni ñu dégg buuran ah, comme ay reine d'Angleterre nga xam ne budget parlement bee koy voté non loolu léegi la mais même ñooñu ñooñu lee rois les la les reines d'Angleterre ak roi d'Angleterre Westminster xaw mais gaa yooyu noonu gaa yooyu am nay temps ba ñu nga xam ne ñoo jiite réew mi mbir yi demewul woon ni mu demee nii de seen budget kenn du leen ko voté la ñoom ñooy sëq ci mbir yi lu leen neex seeni waaway dem seeni naqare gi yépp amu woon ay parlement gi yépp début ba amul waaw léegi ay monarchie parlementaire yooyu mooy mbir yemewul woon de waxoon naa la gis nga yu mel noonu boo bëggee xaw a jëli nan la meloon dangay xool waaye Corée du Nord bi ni mu mel ci peuple am kan daa xalaat naan Kim Jong Il sawaay wala sawaay gaayee koy voteel budget mu moom li mu bëggee dox waaw comme bu dee bon man Arabie saoudite damaa desee xam nan la demee exactement quoi mooy en tout cas mooy façon buur la ñoo xam ne ñoom seeni waaw ak seeni déet mooy dox moom ci loolu la ba lu mel noonu ñun nag mu balool ndax lan buur yàlla ko jaral ñun moom da ngay gis gaa yoo xam ne li leen teree jaamu yàlla dëgg dëgg jaamu yàlla du daralul avantage yu ñu am quelque poñeto àddina mu ñuy am quelques liasses de billets yi ñuy am par mois tax na ñu faat julli àjjuma seen dund gi yépp daanaka xanaa ñu am vacances sa bu ñu amee vacances programmé nañ leneen mooy dem tukkeeg def leneen waaw parce que lan parce que quand même c'est moo tax yow sa dund nga bëgg a toog dootoo demati àjjuma parce que boo damay fekk au waaw est-ce que loolu foog nga ne yow tran loolu nan nga ciy àndeek tranquillité d'esprit waaw am na gaa yoo xam ne ñemewu wax dëgg fa ñu ne parce que avantage la ñuy am mooy li kii doon wax kero jataay biy weesu abu alqama abu abul abu xaarisa abu xaarisa di ibn alqama lan la doon wax dane woon moom ba muy wax ak mbokkam bi ci wafdu najraan nee na bam ne ko mais bi mu naan wax waaju bu waxee wax ju ñaaw ci yonent bi saa saa mu ne ko wax ju ñaaw jooju ci yow lay dellu yow yaa am wax ju ñaaw jooju ci yow la dellu yow la mu ne ko lu tax loolu mu ne ko parce que que ñu jëm mooy yonent bi ñu doon xaar mu ne ko ah bu ma jaaxal sama sama sama frère mais lan moo tax gëmoo ko kon mu ne ko parce que yi ñu ñuy gisoo xéewal yi ñu defal yi karaamaat yii ñu ñu defal xéewal yéeg ak nit ñu fi màggalee anoblir ñu def ñu ay ay noble ah def ñu ay ay ay ay sàng sawaay yooyu yëpp ak liñ ñu jox ak nit ñu dëgg nit ñu dëgg gëdd bi ñu jox looloo tax loolu ay obstacle la yoo xam ne nag gaa yi dañ koo xam de gis nga gaa yi léeg-léeg buñ la bëggee coincé ñu xam ne yow xam nga waxoon naa ko fi benn bés ne gis nga gaa yi képp koo xamante ne dangay wax te yàlla tax ngay wax ci diine jii te yàlla tax il faut yenn yi nga moytu leen waaw parce que bu dee analyse jaamida nii rek une analyse jaamida boo ko defee nii waaw mooy danga naan opportunité la parce que xoolal nit koo xam ne imaginez ku ñëwoon ne la saway yow fii mu ne sa duruus yi ngay def am na solo léegi nag ni ngay def dangay fexe mais bàyyil ma kii la ak benn station rajo de la place ma fexe nga nga nga am fa kii boo xam ne danga fay jàngale euh, bu ko defee yow yow sa lii nii ngay def ñi ngay toucher bariwul te am na solo alors que boo ko defee ci rajo bi gàndum public ngay tuusi xam nga loolu boo xoolee noonu côté boobu boo ko seetee danga naan waa ji wax na dëgg parce que l'essentiel mooy na mbir mi na xam-xam bi génn te na surtout na dab nu gën a nu a bari noonu lay baaxe euh, léegi léegi nag boo xalaatee noonu danga naan ah mais waa ji wax na dëgg ah mais sauf que loolu nag poison la cadeau cadeau cadeau empoisonné la parce que même bu dee ne loolu wax na dëgg mais da ngay xam ne mbir yi daa am nu muy demee surtout bon suñu rajo yi ñu xam <laughs> bés boo fa duggee. di nga commencer nag di gis ay affaires yoo xamante ne nii yoon yoo xam ne sharia koy bañ nga ko doon wax ne lii baaxul di di jottali li sharia wax léegi dootoo wax parce que gars yi fiñ la dugal la waaw mais loolu nag loolu mooy mën naa da loolu ku xaw a faible lay dal mais koo xam ne faiblewul te ngëmam dëgër na te tamit mooy yoonam newu ci waaw kooku moom loolu du ko dal foofu parce que mais nag ah dafa dul yàgg dafa dul yàgg parce que gars yi lu ngeen man di wax ne way way on s'est mis d'accord que ne moom dinañ la bàyyi nga wax moo dinañ la jox liberté comme ni nga doon waxe fële ah. fii nii ubbil nañ la lépp mais problème bi mooy même bu dee directeur ba ko doon signé wax na dëgg sax dëgg woon na ci wax ja mais c'est que opinion bi ak tamit ñi ñuy woowe kilifa diine li gën a bizarre mooy ña nga xam ne daanaka lii ngay def ñoom ñoo ci waroon a sax nekk ci ku nekk fekk leen ci kuy dem baleen ci ñoom ci boppam ñooy plaindre waaw ci borom rajo bi waaw ak ak ay taalibeem ak seeni taalibe yu mel noonu wala sax ñuy wax wax yoo xam ne ngir taalibe yi dem toj rajo ba walla ñu fitnaal waaja hein ngir ñu fitnaal waaja loolu la ñuy def <laughs> loolu la ñuy def bu ko defee nag yow gis nga bu dee dëgëroo mooy ya nga doon bañ yépp ngay nangu te doo ci man te ci man dara te doo ci man dara parce que tamit dese ngaa nekk ku dëggu dëggu koo xam ne parce que loolu du ñépp ko man wax dëgg ci kanamu ay caaxaankat surtout koo xam ne boroom pouvoir la du ñépp ko mën a ah. awoy ah kalimatu haqqin amaama imaamin jaa'ir ci kanamu koo xam ne njiit la président la moo xam lu mu doon jaair ku dëng loolu du ñépp ko man waaw avantage yi kon ñu bari moo leen tere jàll ah, mooy seen obstacle yi gën a rëy bu ma ko fi bàyyee nu may def waaw si am na liggéey bi ñuy def baaxul ñoom moom ñoo sax am nañ ca nag salaire bu baax mais charia day tere lii parce que dañuy jaay sàngara par exemple mais boo waxee ñu ne ah nan la ñuy def mooy yooyu ñoo leen téye ñoo leen téye nekk ci rek di uti excuse moo fii manuñ ci dara di tuumal borom bi que ne moo la teg ci condition yoo xam ne manoo def leneen lu dul lii waaw walla iyaazu billaah kanta seydina Wa'il ibn Hujr mi ñu ëppale woon ku fiy woote avantage moo la ëppale woon ndax moom buur la woon doomu buur la woon mu baleeb waaw mu bàyyi lépp comme ne Seydina Mus'ab tamit defoon Makka moom doon loon buur mais màkka moo fa newoon mais ki ginoon na ki ginoon na dàqa sol sol rafet ndax ay baayam ak yaayam moom liñ ko na pare woon di ko defal def amul kenn ku sa bàyyi ak sa day am sax puissance financière boobu ak te waxatu balaa di la defal loolu hmm? mais malgré tout mu ne fa xëlëb tout moom seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayri radiyallahu anhu dem ba gis nga na yaram ma meloon <laughs> seydina Waa'il ibn Hujr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne haadaa wa ayyuha nnaas yaa ayyuha nnaas yéen nit ñi haadaa Waa'il ibn Hujr kii mooy Waa'il ibn Hujr qad ataakum dikkal na leen min ardin ba'ida ji suusu sori min Hadramawt bàyyee koo Hadramawt ta'i'an ghayra mukrah nekk koo xam ne dafa coobarewu ah volontairement la ñëw kenn forcé wu ko waaw de son plein la ñëwee la dëgg ma la ñëw ci man sans aucune contrainte raaxiban fillaahi sopp buur yàlla bëgg buur yàllaa ko undi wa rasuulihi ak ndawam wi wa diini nabiyihi ak diine yonentam bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom nag baqiyatu abnaa'il muluuk muluuk mu ne moom mii nag des la mooy ci descendant la ci li des ci buur yi amoon foofu la ca Hadramawt moom mii ci ñoom la bokk mooy mooy mooy <laughs> mu ne baqiyatu abnaa'il muluk moom reste la ci doomi buur yi waaw moom mii ci doomu buur yi la bokk nee na bi yonent mi alei saatu salaam waxee fa qultu maa ngi toog ci minbar bi ci wetam naan naan ko yaa rasulallah maa huwa illaa an balaghana zuhurak wa nahnu zuhuruka wa nahnu fi mulkin wa ta'a wa ataytuka raghiban fi diinillah fa qaal sadaqta nee na bi yeneen tibaay saa saa waxee lool ma ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa huwa man daal nekkul illaa an balaghana zuhurak zuhuruka ñun daal nekkul lu dul ne sag feeñ sag feeñ daal mooy këne yàlla yónni na la bi ñu xabaar bi dikkalee rek wa nahnu fekk ñun ñu ngi fii mulkin azimin ci nguur gu màgg màgg wa taan ak topp gu ñuy topp buur ak dagam ak yoo yële wa ataytuka raaxiban ca saase laa la dikkal ma dikkal la raaxiban sopp fii diinillaahi ndax diine yàlla ji laa sopp fa qaala yeneen ma lay saasaan ne ko sadaqta wax wax nga dëgg waaw <laughs> allahu akbar am na ci beneen riwaaya da ne bi ma ñëwee bi may lalal kii bi bi muy wax dane hada Wa'il ibn Hujr jaa xubban lillahi wa li rasuli kii mooy Wa'il ibn Hujr dafa ñëw sopp ndax sopp buur yàlla ak ndawam bi nee na mu lalal ma ab lal mooy yéreem bi <laughs> toogloo ma daal may taf ci boppam mooy taf ma nii mooy comme booy akolaat nit nga jàpp ko nii xëcc ko téye ko nii taf ko sa kaw mu ne mu taf ma wa dammahu ilayhi wa pare wa as'adahu al-minbara <laughs> wa xataba ba pare mu mu mu mu mu xutba nit ñi ne leen irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bi mulk ne leen nag waaw ne yonent la saa saa teg ci ne irfaqu bihi mooy nooy leen ak moom mooy yéen jullit ñi moom mii bu ngeen di doxal ak moom bu leen doxalante comme kenn ci yéen ni ngeen di doxalante keneen ki déedéet mooy dee leen bàyyi xel statuum bi mu amoon allah irfaqu bi fa innahu xadiisu ahdin bil mulk parce kii hein parce kii irfaqu bihi fa innahu ndax moom xadiisu ahdin bi mulk parce que bi mu jógee ci nguur yàggul waaw mooy ci nguur la jógee kon nag dee leen ko préserver loolu <laughs> dee leen bu leen doxalanteeg moom comme bo xam nga euh, bon saxaaba yi radiyallahu anhu ñu ci ëpp gisoon nañ seen état niñ meloon ak yooyu mooy xam nga ñoo xam ne yàggu am wala amuñu woon ñoom ni ñuy doxalante seen biir yemul ak ñoo xam ne ay bourgeois la xam nga bourgeois wala koo xam ne vrai mais imaginez koo xam ne palais de la république la dëkkoon nga xam ne bu bu bëggee génn mais oto bi day taxaw chauffeur day taxaw oto boo xam ne fu mu jaar bu bëggee motaar yi dar ko sax moo koy dar ba fu mu jëm bu bëggoon a dem dakaar Saint-Louis taf taf mu àgg te tali bi ñépp lañuy wàcc motaar yi dar ko ñuy wiiw wiiw yi ba ilaa Ndar bu àggee daanaka fa muy dugg lépp fu mu toog fépp nooy fépp sedd moom du sonn ci dara waaw bu naree ñibbiwaat day kii rek gaa yi ne acca gaa yi motaar yi daraat ko ñu toppaat ci tali bi bu bëggee dem tugal mooy de aéroport fii ñu yóbbuwaat ko utal ko foo xam ne boo moywul suite présidentielle avion présidentiel lay doxantoo mais kooku ak hélico yeeg yooyu mbiru nguur geeg fast de nguur yeeg saam yooyu mais imaginer nag waajoo xam loolu lépp mu war koo ba lii tamit dañ est-ce que ñëw rek couper tëb affaire bi léegi naan ko sawaay ci tool bi mu agsi rek nga ne ko acca jëlal gopp bi nga dem ci tool bi acca mu way déet l'islam loolu nag du l'islam am na ñoo xam ne jàpp nañ ne loolu mooy tarbiya mais loolu da dul tarbiya yonent bi aleyhi salaatu salaam moo dàq tarbiya ñépp kii bi mu ñëwee neewul acca waaw ñëwul mooy mbir yi ndànk-ndànk la yaa Hanzala saatan fa saa ndànk-ndànk ar rifqu gis nga mooy ak nooy ak lewet waaw ci lépp waaw moo tax mu ne woon loolu lu mu dugg rek ar rifqu ndànk teey def ndànk def teey te dal lu mu dugg mbir bu mu dugg da koy rafetal lu mu génn nag da koy ñaawal ak parax paraxeexu way brutalité lu mu dugg da yàq da koy ñaawal da koy gàkkal moo tax yonent bi alei saatu salaam mu ne irfaqu bi euh, nooy leen ak moom te xool leen ni ngeen di doxaleek moom doxalal leen moom comme parce que moom xadiisu ahdin bi mulk bi mu jógee ci nguur yàggul allah ah <laughs> kon loolu moo tax l'islam dafa mooy diine ju mat mooy diine ji mat waaw ñi xamul dara nag dañuy foog lislaam l'islam moom eh, saa yi diine la joo xam ne saa yi ñoom moom savoir vivre ak yooyu bokku ci mais ñooñu mooy les kuffar ak les munafiqun al kibaar ak ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy déglu ci jullit ñoo xam ne ndax sax seen yéene baax na waaye di déglu ñoo xam ne jaruñoo dëgg tax nañu am image bu bon ci l'islam waaw waaw yonent mi alayhi salaatu salaam moo tax boo gisee imaginer koo xam ne tubaab boo xam ne fii bi mu néewee tugal fii nii mu dëkk baayam bourgeois la daanaka moom argent de poche am rek ci une semaine ëpp na saleeru u yoo xam ne dañuy xëy tous les liggéey mais kooku bu bu bu bàyyee loolu lépp ngir diine ji est-ce que yaakaar nga ne li normal mooy bu ñëwee rek bu dee am nañ possibilité bi ko dimbali ci yu mel noonu yoo xam ne yu mu bëgg la yoo xam ne lu dagan la mais xam nañ ne lu mu bëgg la te dagan te yoo xam ne moom mënatu koo am est-ce que jàpp nga ne mos buñ ko manee lu duñ ko ko defal tuuti du ñu am sax luñ ko defal bu ñu mënee lépp sax ñu defal ko est-ce foogoo ko mais loolu nag mooy esprit wu mu ne irfaqu bi moom Wa'il ibn Hujr mii maa ngi leen koy dénk yéen sama saxaaba yi radiyallahu anhu ngeen joxlanteeg moom doxlante goo xam ne ci teeyaku dal ak tamit di bàyyi xel étatwam parce que moom xadiisu ahdin bil mulk waaw li mu jógee ci nguur yàggul lii laa wax ci Seydina Adi ibn Hatim xam nga lii laa wax ne boo ko doxaloon léegi ngi gis lamdaa yu bari ne ah oustaz moom wala sëriñ yi nii rek lañ mel dañ leen a logal suukar eh xoolal mooy anzilu naasa manazilahum wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay lan moo tee conférence bu amee conférence su diine le ab ministre bu ñëwee nu ñuy def dañ koy toogloo ci basan yi kenn du ko toogloo ci basan yi mu am ay fauteuil yu ñu teg ci fauteuil yi lañ koy toogal waaw lu nag duñu ko def sans pour di am ay ay ay complexe non kenn du doxal na di complex waaw ak tamit ñoo ngi jéggalu bu fi wax dara ñoo ngi jéggalu jéggalu ay mbooloo mi waaw ñu ngi jéggalu waaw monsieur le ministre dafa ñëw xam naa bu ñu ko manee rek kii ci kii bi amul jéggalu amul jéggalu sunna kenn du doxal na naan maa ngi jéggalu dangay naan kii diw mu agsi ñu ne ko ñëwal waaw bu doon sax xamoon nañ dañuy ñëw dañ ko waroon a waajalul chaise ak fauteuil am bu baax laata muy agsi loolu mooy sunna bu ñu kenn fontoo naan gars yi dara xool leen rek ñoom nii lañu ils sont le connivence xaw ma connivence ak ak ak nguur yi dañ leen a logal fii mu ne seen kër seen ceeb ñii wa ko niinal yee nga wax loo am loo xam ne xamoo ci dara te du dëgg waaw ba pare ngay tuumaal koo xam ne kat xam-xamam xamoon nga ne sell na parce def na lii mais manoon nga ko laaj est-ce que da koo ma sa xame muy def lu dul loo xam ne teguwul ci sunna mais boo ko gisee mu doxale nii wa ko politicien ngeen koy woowee mais kilifa la lan ngeen bëgg mais lu la ko teree laaj nga ne ko mais ah man de am na lu ma jaaxal li nga doxale kii de bëggoon naa xam ne loolu moom dafa am cosaan ci sunna wala dund yonent mi alayhi salaatu salaam bu ko defee mu wax la mais dañ ko fiy bàyyi dooru ñu laaj ba pare nag di jëw waaw nga gis ñoo xam ne moom jaral na leen sax jour boobu lañ koy bàyyee dégg moom lañuy kiteeg tànt bi ñenn ñu ne léegi ay ay ay jàngaleem sax doo duñ ko dégg ñii koo foog ne ñoo ci tane saa yi nii lañu mel ñii gëmuñu dara koo foog ne ñoo ci tane boo ñëwee ba ci biir gis ne ñoom ak nguur gi nii lañ daal waaye baax a baax a jafe allah yi gis koo xam ne ku sell la moo jafee boroom xam-xam bu sell alors que yow ci sa bopp yaa sellul waaw ah, te yaa xamul dara moo tax ngay wax loolu voilà kenn du ñu teree teral ñoo xam ne ay kilifa lañ monsieur le préfet bu fi ñëwee dañ koy teral kenn mënu ci tuus te nag kenn du fi jéggalu mën nañ leen ko leeral nag ne leen waaw nettali leen comme nettali bi bu Seydina Wa'il ibn Hujr ne moom ba mu ñëwee yonent ma lay saar-saab yéeréem la dindi yéeréem la dindi réem làmbaayu kawam la dindi teg ko ci minbar bi loo ko ci ñépp toog ci suuf waaw moom mu toog nekk ci wetam di wax di màggal ay mbiram di wax li nga xam ne moo ko fi tax ñëw ba pare ne na ngeen jëflante moom jëflante bu rafet ak xaw a méngoog état bi mu jóge woon muy état wu nguur parce que kii bi mu jógee ci nguur yàggul waaw gouverneur bu ñu destitué day ñëw rek ngeen ne ko toogal ci suuf non xadiisu ahdin bi mulk mu ngi door a jóge nii ngeen ñëw bëgg koo toroxale noonu lislaam d'accordul ci loolu déedéet fii ngeen ko doon teg ci kaw destitué nañ ko démb ñeneen a fi ne rek nga bëgg ko mel ni benn sagar noonu l'islam du d'accord ci loolu teg leen ko ci wet gi moom it waaw parce que moom xadiisu ahdin bu mulk bu ñu kenn fontoo léegi nag bu ñu defee lool nag du ñu jël waxtaan wi nag di ko di ko aj ci ñoom comme ni ñenn ñi tamit di def nga xam ne dañuy mujj bàyyi waxtaan wi di taggaate kese loolu it taxul a jóg ñu nit ñi mais kenn dul tere ñu daal di leen teral màggal leen waaw. gaa yi nag foog nañ ne ñoom bala ñu naan waajee dëggoog voilà non moom moo baax ci gars yi ça il une dent qui dure contre les politiciens contre nguur gi loolu noonu moo amul njariñ loolu du objectif tam sëriñ ñi ñuy wax yooyu yépp imaam yi ñuy wax seen xutba yi nga gis ni koy partager ci réseaux sociaux yeeg YouTube ak fu ne ah naan saa yi nitu dëgg yaa ngi imaamu dëgg yaa ngi nga xam ne moom fu mu waxee ngir dal nguur gi la loolu nag du lu ko lislaam digal mooy imaam boobu moom xamul xamul statuam te xamul li ko l'islam digal waaw parce que l'islam lépp ci sutura lay nekk moom moomu bu dee ne am na possibilité gis waa nguur gi wax ak ñoom ci foo xam ne kenn du ko yëg bu dee yàlla kese tax lu tax deful loolu te loolu la l'islam di woote waaw waaye xaw yi suturaak nekk ci mbedd mi di jaayu ak dëggu ci ci micro yi loolu loolu loolu da manque de sincérité sax waaw te inna allaha ma'a as-saadiqiin buur yàlla ñi mu àndal mooy mooy ñi dëggu boo amee loo leen di wax yo bu dee yor nga seen numéro yow man ngaa ñaan audience boo ñaanee audience gars yi moom amuñu mais yow boo ñaanee audience am ko lu la teree ñaan audience nga dem wéet ak monsieur le président képp yéen ñaar kese wala ak ñamu ñamu war a wéetal ci ay conseillers mag yooyu yow gi ñëw wax ko ne ko ah man de lii de gis naa ne mbir mii wax dëgg yàlla naqari na borom bi naqari na yonent bi alayhi salaam ma bëggoon nag ngeen jóg ci ndax mu ngi xew ci réew mi waaw mais gaa yu bari du ñu def lool de ci tele yi lañuy ñuy toog ak rajo yi ak seen xutba yi gaa yi di naan naan vraiment gaa yi dañuy mujj sax politiser imam bi xutbaay iid yépp surtout nag yu iid ci la gaa yi kiiwee yooyu amul benn njariñ bu ko defee ñu naan waa ji il a la le buzz wal iyaadu billah ayna al imam wal buzz wal iyaadu billah yooyu mooy yéen yi nga xam ne léegi danga koy gis voilà nee na nag <laughs> yonent yonent bi alayhi salaatu nag bi mu waxee ne irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bi mulk nee na fa qultu inna ahli ghalabuni ala alladhi lii nee na ma ne yonent mi alayhi salaatu salaam gis nga samay ñoñ roi mooy suñu famille royale ba bañ yégee ne ci yow laa jëm la nga xam ne samay àqlaak yi ma amoon yëpp dañ koo nangu dañ maa noot ci yama amoon de yama amoon yëpp ak yama moomaloon sama bopp sax nangu nañu ko waaw fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ana a'taytuka huwa wa a'taytuka du'fahu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko maa wax ma lan la <laughs> maa lay jox loolu li gis nga sa àq yi njël bu dee alal la juñ jëloon maa lay jox alal ju toll noonu waxuma la lool rek wa a'taytuka du'fahu dinaa jox saa double <laughs> allahu moom laa la doon wax sànq <laughs> ne la ji nga xam ne argent de poche am tubaab boo xam ne fii la newoon daanaka argent de poche par par par semaine moo ëpp lu ñu bari di xëy di am lool bu dee dafa ñëw ñëw te l'islam tax mu bàyyi lépp ngir diine ji génn ci condition yooyu baayam mere ko dagg lépp comme ni Seydina Mus'ab ni ko yaayam defoon radiyallahu anha baayam mere ko dagg lépp ñu déshérité ko kook nga foog ne bu ñëwee ci ñun ci jullit ñu nu ñuy def bu ñu ko dañ ko koy defal defal ko ci lenn bu dee mën nañ lenn bu ñu mënee lépp sax defal ko xoolal yeneen ma lay saa saa am wax moo ne ko ma ne <laughs> maa lay jox ana antikahu maa lay jox lépp laa lay jox lépp laa lay jox wa antaytuka di'fahu waxuma la li nga ñu nangu ci yow ci ci say àq mais maa lay jox saa double mais ma ne dama lu koy fulandil defal la ko ñaar moo tax mu daggal ko suuf su rëy la ko daggal ne ko demal jël ba pare <laughs> mu ñaanal ko wa daa lahu mu ñaanal ko wa masaxa rasahu mu raay boppam alayhi salaatu wassalaam raay bopp Seydina Waa'il waaw wa qaala mu ne allahumma baarik fi Waa'il wa waladihi wa waladihi waaw mu ne yow borom bi yow sama borom Euh, barkeelal waa il mii yal na nga barkeel waa il barkeelal ci moom hein wa waladihi ak doomam barkeelal ko njabootam wa waladi waladi mooy baarik fii waa il ci waa il wa waladi waladihi ak doomi doomam mooy ay sëtam waa te kooku mooy ñooñu ñoom dañoo texe te juddooguñu <laughs> moo tax ah, nit moom xam nga yonent bi alei saatu salaam dane at-taqiyu as-sa'idu mooy ki texe ca biiru yaayam waaye a shaqiyu ki nga xam ne moo texe di mooy ka texee di ca biiru yaayam mais am na ñoo xam ne moom xamal nañu ne am na ñoo xam ne ñoom ba ñuy texe waxuma la seen biiru yaay mais new seen yaay ak seen baay sax xamanteeguñu wala sax juddooguñu waaw wala xamanteeguñu kon kay newagul sax ci biir ba <laughs> mais texe na comme lam waxoon lan saari allahumma arham lil ansar am aghfir lil ansar wa awlaadil ansar wa awlaadi awlaadil ansar laa ñoon ñépp texe nañu am nañu njéggal am nañu lépp te kat du dooguñu <laughs> allahu akbar non moo tax buur yàlla daal ngëneelam yi moo màgg te lu ko neex képp lay def fa ngay xamee ne fa'aalun limaa yurid daal saa yi moo fi ne lu ko neex lay def woon naa la gis nga itinéraire yi gaa yi teg yi mu teg sax ci loi naturelle yi mu teg ne mbir yi lii ay loi la yoo xam ne moom moo ko teg nii lay demee ñu bari di ko woy loi naturelle buur yàllaa ko def mais loolu moom tënkuwul ci yooyu de bu ko neexee mu tegg yooyu yépp defal koo xam ne fi gaa yi jaar ñépp duñ mu joxal mu dox ko lu gaa yi feñ jaar amuñu moom promotion la lay defal boo xam ne sawaay la promotion badaha waaw léegi nee na mu ñaanal ma loolu nag ñaanal ma raay sama bopp bi ñaanal ma nag nee na ba pare ah mu ne kii Muawiya mu utal ko ngandum kër ngandum domaine wa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Muawiya ibn Abi an yunzilahu manzilan bil harra yonent bi alayhi salaam ne Seydina Muawiya nag ne ko yow Muawiya waaw ne ko mu ne ko mu ne Seydina Muawiya ne ko wàcce ko mu boole maak moom ne ma wàcceel wàcce ko benn wàccuwaay boo xam ne ci alxarra waaw ab quartier la woon bu ne woon Médina mu ne ko wàcce ko foofu gandum domaine nee na nag <laughs> fa masha ma'ahu Seydina Muawiya nag di dox ànd ak moom <laughs> wawaa ilun raakib <laughs> <laughs> Seydina Waa'il mu ngi war mooy dafa waroon aw fas walla géléem Seydina Muawiya di dox war koo yóbbu rek fi nga xam ne <laughs> fale ko yeneen la saab saab wax wàcce ko foofu mooy nga kii ko fa te duñ ko fa teg ci àll dem seen yoon non oh mooy ay daluwaay yu baax waaw waaw man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa ah moom mi jàngale loolu yée képp ku gëm buur yàlla ak bés pénc ba nay teral ay ganam ganam nee na eh, Seydina Muawiya topp sama gannaaw neena na bi ñuy dox nag ñuy dox di dox di dox di dox mu ne ma faqa Muawiya ne ko mais urdufni xalfaka wa shaka ilayhi harra ramsa mais ñuy dox comme que foofu day tàng yéen gaa dem ak xam nañ ni muy tàngee foofu noonu waxuma Makka de Medina même Makka day tàng Medina it pare nee mu ne ma euh, Muawiya ne ko <laughs> ibn Abi Sufyan ne ko mais euh, euh, bon ne ko waa il ah Euh, euh, kii bi naaj bi tàng na de ak suuf si fii nii xeer yi nii dafa tàng fi may dox nii mais tee nga maa supporter mooy tee nga maa euh, ma toog sa gannaaw ci fas wi wala ci gëléem gi <laughs> nee na ma ne ko <laughs> lastu min lasta min ardavil muluk <laughs> nee ma ne ko noo yow bokkoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy topp buur yi mooy ñi buur yi supporter di leen teg ci seen waruwaay yi yow bokkoo ci ñooñ loolu moo tax duma la supporter xaala <laughs> nee na Muawiya nag ne ko mais mais kon fa alqii la ya naa layka mais kon sa dàll yi nga sol noonu comme que yow moom doxoo yaa ngi ci kaw man naaj waa ngi may rey sama loolu mooy wane ne kon moom soluloon dàll mais kon sa dàll yooyu noonu doo ma ko te te neewul yonent saa salaam waaye yow mais yonent saa salaam doo ma wutali daal la boobu ndax fañ jëm dafa sori te ndaañ bi dafa tàng gis nga parce que ndigal la saxaaba yi radiyallahu bu yonent ma lay saa salaam waxee amul xaar mu jóg dem ci tàngoor weeg tànk neen mu ne sëy naa waa il <laughs> mais waaw comme que bañ nga maa supporter mais sa dàll yi nga sol noonu comme que moom jariñu la ci foofu ba ba ñuy àgg bu ñu àggee ma joxaat la mais doo ma ko jox ma koy sol comme ça am ñuy dem. nee <laughs> na waayil ne ko laa inni lam akun li albasahuma waqad labist labistuhuma <laughs> ne ko man de ko déedéet man du ma sol bu ma ko xasee sol rek mooy du lu may summi du ko joxewaat te man xas naa koo sol ba pare mais <laughs> Muawiya ne ko mais mais inna ramda ah lu ma wax sànq ramsa non ramda ci la Ramadan jóge mooy luum mooy dafay tàng jër xeer yi tàng jër suuf su tàng jër mu naan ko mais inna ramda qad ihtaraqat qadami de qadamay ya de yo sëy naa moawee naan ko mais waa il <laughs> mais xeer yu tàng yeeg suuf su tàng si mu ngi lakk sama ñaari tànk yi de xaala waa il nee nee na mën ko amshi fii dhilli naaqati kafaaka bihi sharafa ne ko doxal ci sama ginnaaw géléem la waroon voilà doxal ci sama ronu géléem gi ci takkandeeru sama géléem gi deel dox ci gannaaw fii dhilli naaqati ay wa ci ombre sama géléem bi dee ci jaar di romb kafaaka kafaaka bihi sharafan doy na la teraanga yow boo newoon Hadramawt bañ gis la gars yi dañ lay ñee sax lu fekk nga ànd ak man rek day yàq day yokk kot <laughs> yokk na sa kot kon kay garaawul si tàngoor wi rek garaawul tàng na garaawul dàll yi sol naa ko te lu ma sol duma ko joxe waaw supporter du mën a nekk parce que yow doo ko ñuy supporter bu bokkoo ci ñu ngu way nguur yi supporter sa tànk yee ngi lakk ndax tàngoor weeg yooyu loolu garaawul jaaral ci sama ginnaaw giléem gi rek ci ker gi xoolal sama gëléem gi ci keram dee ci jaar loolu nag doy na la teraanga mooy <laughs> dal na ko mbiru buur de <laughs> neen nag boo ñu àgg ba defal ko lool après <laughs> Seyna Wa'il euh, bi nga xam ne ci la euh, jëli nag yonent bi alayhi salaam waaye xadiis comme xadiis bokk na ci ñuy nettali julli yonent bi alayhi salaam waaw bim naan comme ni ne ci saxiix imaam muslim imaam al buxaari ko ci juzu raf'ul yadayni mu ne julli naa man euh, Waa'il xalfa rasulillah fa salla fa ra'aytuhu yarfa'u yadayhi idha iftataha as-salaa wa idha raka'a wa idha qaala sami'a ah mu ne ci xadis bu wér mu ne man gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam julli naa ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam sallaytu xalfa rasulillah fa ra'aytuhu ma gis ko yarfa'u yadayhi idha iftataha as-salaa mooy buy commencé julli allahu akbar yëkkati loxo yi léegi loolu masala yooyu mooy masala est-ce que da koy yëkkati bam àgg ci côté nopp yi wala da koy yëkkati ba mu àgg côté mbagg yi loolu par exemple waa jumhur ñoom dañ ne côté bu agsee ci mbagg yi baax na waaw mais boo ci waay def mooy ñaare xadis yépp wér mooy xadis yi wax yooyu yépp wér mooy bu ci waay def baax na te li gën sax incha allah mooy léeg-léeg ngay def bi léeg-léeg ngay def beneen bi waaw bu ko defee nga dajale ñaari xadiis yépp bu ci nekk wér na ci yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ma gis ko bu duggee ci julli allahu akbar miftaaxu salaa ah tamit wa ila rakaa mu yëkkati loxo yi allahu akbar mooy takbiratul intiqaal yi ñuy wax ah nee na wa ida qaala samia allahu liman hamid mooy bu sëggee ba bay jóg ne samia allahu liman hamida yi mu yëkkati ah loxo yi def allah booy yëkkati loxo yi Allahu akbar buy bu sëg booy bu rukkooye buy yëkkati sami allahu liman xamiday yëkkati loxo yi waaw waaw ba ci bii moom ribu ki riwaayam bi Qays ibn Abi Xaasim moo ko jële ci moom ilal non Qays ibn Sulaym ah Qays ibn Sulaym al-Anbari voilà xaddatani alqama ibn wail qaala xaddatani abi moom mu yëkkati ba ci nopp yi fii la doon yëkkati allahu akbar yi ba ci nopp yi léegi nag <laughs> ah, mu ne bi nga xamante ne nii moom Seydina Waa'il ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ci la ndax moom kon ci délégation yi la ñëw mooy gis nga moom dafa yéexe a ñëw moom ay l'an yooyu la ñëw hein bi nga xam ne après yonent bi aleyhi salaam pour euh, jeexal jamonoy Seydina àddina di dox di dox di dox di dox di dox ba Seydina Muawiya radiyallahu anhu nekk xalifa <laughs> waaye ko doon wax eh. mais xay mais waa dooma dooma supporter yow bokkoo kuñu doo ku ñuy supporter parce que buur yi duñ supporter ku mel ni yow mais sama tànk yi nag dooma alsa dàll yi déedéet xas naa koo sol te bu ma xasa sol duma ko summi di ko joxe mais mu may lakk de xoolal sama kerwu gé- géléem gi mooy tàngooroo jant mi <laughs> nekk au zénith <laughs> walla yu mel noonu en tout tàgg di jël walla ker kew keru gëléem gi dee ci jaar loolu doy na la teraanga <laughs> àddina di dox ba Seydina Muawiya nekk xalifa nag <laughs> eh, nee na moo tax moom ci boppam moo nettali mu ne bi nga xamante ne nii fa lammastuxlifa ataytuhu bi ma dikkalee bi nga xam ne ci la nekk ah, xalifa ñu def ko mu nekk xalifa ah xadiis bi nag mu ngi ci musnadu al imaamu ahmad ibn hanbal ci sanad boo xam ne bu wér la <laughs> waaw wala xasan mu jaar ci simaak ibn harb <coughs> léegi mu ne bi mu nekkee xalifa nag moom Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma ataytuhu man Wa'il ibn Hujr ma dikkal ko ma dikkal ko parce que finalement moom moom <laughs> nee na ma ko dikkali fa aq'adani ma'ahu ala sarir fa aq'adani ma'ahu ala sarir bi ma Seydina Muawiya gisee ma ñëw agsi mu toog loo ma ci ci ci trône bi mu doon toog mooy fi mu doon toog moom en tant que xalifa ci kaw mu toog loo ma ci wetam la ma teg fa dakkarani al xadiis nee na mu fàttali ma ne ma yaa ngi fàttaliku <laughs> ba ngay dóor a ñëw <laughs> waaye yaa ngi fàttaliku ba ngay dóor a ñëw ci yonent bi alayhi salaam mu boole ma ak yow <laughs> nee na mu fàttali ma affaire bi nag nee na fa xultu fi nafsi maa ngi wax nag sama sama fond intérieur naan bon layta ni kuntu xamaltuhu bayna yaday nag naan bon vraiment nag <laughs> bon aka neexoon nag aka neexoon nag vraiment maa ngi maa ngi rëccu quoi naan moo vraiment aka neexoon nag bés boo bële mu may fàttali nii aka neexoon nag ma yëkkati woon ko nag tegoon ko sama wet quoi parce que quand moom dafayul neewul oh waa il ni nii <laughs> anal xalifa yow xaaral bon yow yaa ngi fàttaliku bis sàngam ah léegi ana ngunu ginaar yi dugalal leen ma ko ci biir déedéet <laughs> daf ko indi teg ko ci kaw wa kaana min karami Seydina Muawiya moom moom ku tabe tabe la woon moo tax waa Sham dañ koo soppoon sopp ku jéggi dayoo waaw waaw nag la newoon <laughs> mu mu ne mu mu nee na affaire bi daal mu fàttale loolu ma ne ah lii de moom yéeme na moom lii de moom ak a neexoon temps yooyu ma defaloon ko loolu le moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan Irak nag la newoon fële génne àddina ca iraq fa la newoon fa la wàccoon moom seydina Hujr radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu ci jotaay bii di ñëw incha allah benn ñu dese kon mooy ci liñ waxoon kon bii di ñëw xoolal nañ annoncer la couleur yan la ñuy gis boo ko defee ñu tënku ci yooyu rek duñu ci jóge waaw bu ko defee duñu ci jóge ci yooyu le mooy kon wafd yi dañuy gis dañuy njëkk a gis inshaa allahu taala wafdu waa Kinda ak al Ash'ath ibn Qays seen sang ñu defaale tarjamaam léegi nag tëje wafdu boo xam ne dama ko naroon fàtte sànq bi may wax ci affaire ci biir jataay bi ci biir waxtaan wi ci la sama xel ne yar ci moom ma ne kooku moom fokk ñu gis ko ci wufuud yi bala ñoo mooy du bokk ci wufuud yi nga xam ne dañ leen di sute parce que ëpp na waxtaanam mu bañ dugg ci mbir yi muy Tamim ad-Dari délégation wu Tamim ad-Dari atadruna man huwa Tamim ad-Dari xam ngeen Tamim ad-Dari si ñu bari xam nañu ko ah insha allah kon ñaar yooyu lañuy def ñëwug al Ash'ath ibn Qays muy wafdu Kinda ak Tamim ad-Dari bu ñu ko defee nag ñu pare ci wafuudul wufuudul insi